ginnaaw bi ñu sante yàlla julli ci yenentaan bi alayhi salaatu wassalaam kon ñu ñëw insha allahu taala eh, yeggale fi nga xam ne foofu la ñemoon ci eh, al kunuz al ashara ci al kanz al thani ci eh, buntu bi nga xam ne moom moo doon wax ci maratibul wujud fi nga xamante ne moom lañ ci tolloon moom mooy samahatul imam salahuddin tijani alayhi ridwanu rabbani di wallahu ta'ala yaxtassu bi sifaatil maxluqiina ta'niisan lahum fa yatasamma bi asmaa'in lawlaa anna shar'a jaa'a bihaa lamaa saddaqahaa al-aql muy wallahu buri naka buri yàlla ta'ala aji kaw ji yattasifu dana meloo bi sifaati ci meloy al-maxluqiina mindi fi ta'niisan nekk aji wéttalikoo lahum ñeel leen di leen wéttali wa yatasamma fa yatasamma bu ko defee muy tudd bi asma in ci tur yoo xam ne lawlaa budul woon ne an na shar'a naka sharia jaa dikkee na bi ci moom lama saddaqaha kon de doonu ko woon dëggal alaqla xel xel doonu ko woon nangul loolu ci suñ jotaay bi weesu ci baat yi lañ taxawoon taxawoon nañ ci eh, ba wax maanaam eh, eh, xaqiqa boobu maanaam ba taxawoon nañ ci xaqiqa boobu léegi ñu gis ne mu ne kon waaw euh, kon borom subhaanahu wa ta'aala ay melo yoo xamante ne euh, gisoon nañ ne tajalli maanaam feeñuwaay yooyu noonu dafa am ci ardu tajalli bi nga xam ne moom mooy suufas tajalli feeñuwaay boobu euh, moom la ñuy wax jabalu qaaf te suuf si ci boppam nekk ardu simsima te suuf soosu moom la ñuy wax ne suuf la soo xam ne maanaam voilà ci alamul xayal la nekk te alamul xayal borom subhaanahu wa ta'aala daf ko dëxëñaale ak doomu aadama comme ni nga xamante ne noonu gisoon nañ ko ci bi ñuy gis ci euh, kon borom subhaanahu wa ta'aala foofu day yoo xamante ne bil farax ci mbég euh, euh, voilà maanaam Euh, al farax muy mbégte gu muy jubilation watta bashbushi ak tàlli ak tàlli maanaam moom mooy caractère jovial mooy nga tàlli ree wala muñ bég voilà te yooyu xam ngeen ne ay melo yu mindeef la waaye boroom subhaanahu wa ta'aala dafa koy melowoo ci xaqiqa boobu euh, ni mu xaqiqa boobu am na lu luñ ciy jotoon leeral maanaam ci suñ jotaay bi wees walilahi alhamdulillah wal makr ak tërali pexe wal xidaay ak euh, nax naxe maanaam di naxe te yëpp bi ñuy gis awalimul insaan euh, gisoon nañ leen ñoom ñi ñëpp gis ne yëpp ay feeñ waaye borom bi la wa ta'ala nga xam ne yii ay melo mbindeef la mbindeef mooy dëkk yenn ak di tàlli ak ak ak di tërali pexe ak di di naxi ah wala istihza ak eh, wala yii yëpp alxuraan ñëw na leeral ko wala sunna ñëw leeral kon lu sax la kon ci sharia la kon ñu xam ne dëgg la goo xamante ne borom subhaanahu wa ta'ala su waxee ne noonu la lii wér na ci moom dool dañ koy daal di gëm dëggal ko naam naka noonu moom ci la ñu dugal istiwa ala arsh yemmoo gi borom subhaanahu wa ta'ala yemmoo ci arsh ak ah, an-nuzulu wàcc gi muy wàcc fi sama bu njëkk bi moo xam euh, guddi gu jot la wala boog bisu arafa et cetera euh, ak yeneen ak yeneen yoo xamante ne yëpp boroom subhaanahu wa daf ñuy feeñu ci loolu <coughs> mu nekk ay meloom yoo xamante ne euh, yooyu taxawuñu ak jëmmi mbir yi nga xamante ne moom la ñu maanaam moom la ñu aju masalan wàcc gi boroom subhaanahu wa di wàcc ci ci guddi gu loolu melo la boo xamante ne borom subhaanahu wa taala daf koo feeñal maanaam feeñu waay la boo xamante ne borom subhaanahu wa taala ah, dëgg dëgg dëgg dëgg moom mooy xam maanaam mbir yi donte ar-raasixuuna fil ilmi comme ni nga xam ne noonu lañ ko junjee woon ñoom dinañu jote ci maanaam bi ngir dugg gi ñu dugg ci arda simsima boobu ci jabalu xaaf mais loolu duñ fa duggee ak jëmm nii physiquement déedéet ak xol lañ fay duggee. bu ko defee borom subhaanahu wa yi nga xam ne ñoom ñoo dox ci diggante ñun ak eh, maanaam xaqiqa yooyu réalité yooyu kiira yooyu borom subhaanahu wa taala koy yëkkati daf koy koy daal di dindi su ko dindee nit ki mën cee am accès waaye terewul rek day wax ne wa ma yàlla danaan eh, yaquluna amanna bihi kullun min indi rabbina wala dañuy wax ne gëm nañ ko lii lépp ci suñu borom la jóge Euh, maanaam kom ni nga xamante ne noonu la alquran wa ma ya'lamu ta'wilahu Allah war-rasikhuna fil mbir yooyu ken xamu ko dul buur yàlla subhaanahu wa ta'ala ak ñi nga xamante ne ñoom ñoo ci xam-xam comme ni nga xamante ne noonu la ko alquran waxe euh, ci beneen jàngin mooy war-rasikhuna fil ilmi yaquluna amanna bihi kullun min 'indi rabbina ñi nga xamante ne ñoom ñoo samp ci xam-xam ñoom de dañuy wax ne amanna bi gëm nañ ko te kullun min inda rabbina li lépp fa suñu borom subhaanahu wa ta'ala la toxoo la jóge kon yii ay mbir yoo xamante ne eh, ay eh, dëgg la ay réalité la ay xaqaayiq la yoo xamante ne borom bi subhaanahu wa ta'ala daf ñu koy eh, jàngal bi wan boppam bi feeñul boppam naam nit ki su toogoon noonu kefe sans mu am tanzil mooy wàcc gi alquran wàcc ak sunna yenente bi sallallahu alayhi wasallam doonu ko woon xam ci euh, loolu su moom doonu ko woon xam euh, ndax tamit li tax sax ba nit ki xolam mën a dugg ci réalité yooyu mën koo mën cee am gis-gis alquran la ak sunna kon bu fekkonte ne woon du charia nit ki du mën a am mukk accès ci xam-xam yooyu maanaam ba mën cee am lu mu ciy déggee wala boog lu mu ciy gisee loolu du mën a ne doonutoon jàppale mu ne wa hadhihi sifaati te melo yi jami'an mboolem seen laysat nekkul sifaatu zaati di melo yi nekk nekk buur yàlla subhaanahu wa ta'ala loolu gisoon nañ ko mais borom subhaanahu wa ta'ala meloom yi yëpp nga xamante ne moom la ñuy tudd ah, ñun maanaam en tant que doomu aadama Euh, maanaam borom xom xam yi rahmatullah alayhim dañ cee wuute ci ni nga xamante ne noonu lañ koy firé dëgg la ndax borom xam-xam yi euh, ñi nga xamante ne bon loolu gisoon nañ ko dañuy def rappel bu ndaw ñi nga xamante ne ñoom ñooy euh, masalan mujassima yi ci waa ahlul bida ci bida nitu bida yi maanaam ak mushabbiha yi ñoom dañuy jàpp ne dañuy jàppe mbir mi ci zahir maanaam mooy ni mu nekkee ni ne borom subhaanahu wa ta'ala effectivement day ree day muñ day day day tërali pexe day naxe day woo kokkali day yëjje et cetera yooyu yëpp ak bu ñuy wax loxoom euh, niñ koy gisee léegi ak bët yi <coughs> hmm? ak euh, yeneen yi ci euh, kon loolu mu nekk loo xamante ne boroom xam-xam yi maanaam maanaam ki mu musabbiha yi ak mu jassima yi mooy ñi nga xam ne dañuy nuróole borom subhaanahu wa ak mbindeef yi wala boog ñuy wutal borom subhaanahu wa ta'aala jëmm di ko saxalal jëmm wala book ñi nga xam ñooy xasawiyé yi nga xamante ne euh, dañuy ne ñun du bëgguñu yegg ci du wow mushabbiha yi mooy di def tashbih mais quand même ñun dañuy jàpp ne daal ni mu ko waxee ni noonu la nekke daal euh, te duñ jàpp ne sens premier bi maanaam maanaa bu njëkk bi loolu mënta ne loolu ñun duñ ko jàppee noon dañ naan maanaa bu njëkk bi la ñun maanaam biñ ko xamee ñun xam nañ lan mooy reetaan ñun xam nañ lan mooy tëral pexe ñun xam nañ lan mooy naxee ñun xam nañ lan lan mooy nangam nangam ainsi de suite donc xam nañ luy loxo xam nañ luy tànk dëggu tànk xam nañu luy xam nañu luy xam nañu luy xam nañ luy wàcc xam nañ luy yemmoo mais maanaa boobu ñun maanaa biñ ci xam mooy maanaa bi ci feeñ alors que en réalité xaqiqa bi mooy ne loolu maanaa yooyu euh, boo ko jàppee noonu bu nekk di nekk lu wér ci borom bi subhaanahu wa ta'ala ñi nga xamante ne nag ñoom ñooy euh, euh, mu'attila yi maanaam te nit nekk seen bopp ñooy jahmiya yi mooy mu'attila mooy ñi di dàq meloy borom subhaanahu wa euh, te ñi nekk seen bopp mooy jahmiya yi nga xam ne taalibe Jahm ibn Safwan yi lañ ñoom lan lañ wax ñoom dañoo jàpp ne ahankay borom subhaanahu wa ta'ala yëpp day mën a nekk ci moom maanaam maanaam wala boog dañu ne ñun yii yëpp duñ ko saxal borom subhaanahu wa ta'ala dañ ko koy dàqal carrément maanaam melo yi dañ koy dañ koy daal di dàq et borom subhaanahu wa ta'ala su lii dëgg-dëgg maanaam jubluwu ci lii euh, xamuñu lan la mais borom subhaanahu wa ta'ala amul melo yi maanaam melo yi yëpp mënuñu ko ko nga xam ne ñoom ñooy waa ahlu sunnati wal jamaa euh, ñu am ay gis-gis yuñ ci am ñi nga xam ne ñoom ñoo ci gën a bari ñoom ñooy asaira yi ñoom dañ koy eh, dañ koy ta'wil voilà ñoom dañuy ne dañuy ta'wil maanaam moom mooy lan mooy dañu ne dañ naan ah waaw ñun kon xamuñu borom subhaanahu wa naka la mel eh, maanaam bu ne dañuy day bik maanaam mooy day doxale doxalinu ku am mbégte ci nit ki wala boog dafay tàlli mooy day doxalee doxalinu ku tàlli ci kanamu nit ki voilà day tërali pexe ñoom ñu ne li muy mooy euh, day doxale ak yow comme kuy tëral pexe ndax borom subhaanahu wa ta'aala tëral pexe du mën a nekk du jàppale ci moom c'est-à-dire que li nga xamante ne moom mooy cosaan bi mooy cosaanu baat bi dañ koy dàq ndax dafa impossible ci borom subhaanahu wa ta'aala waaye dañ koy gëndal dañ koy interpréter ci ne maanaa bi li muy tekki moom mooy baat bi ci jëmmi day delloo maanaam conséquence mbir moomu moom rek moom la mbir mi di nekk loolu nag jombul ci borom bi subhaanahu wa taala comme bu ñu nee borom subhaanahu wa taala day ma de googu maanaam yëg-yëg gi nga xam ne moom mooy yëg-yëgu yërmande mooy faiblesse boobu di nekk ci nit ki bu amee yërmande ci kenn yëg ne am na lu ko naqari ci xolam wala boog benn jam-jam ci xol bi yëg-yëg googu dafa jomb borom bi subhaanahu wa taala ku yërëm muy di ko jox di ko jàppale di ko et cetera loolu buñ neen borom bi day yërëmaate loolu lay tekki maanaam en quelque sorte euh, yëpp nag ñoom noonu lañ ko noonu lañ ko tege kon euh, jëmm yi euh, melo yooyu ñoom noonu lañ ko noonu lañ ko firé ñoom ashayra yi mais am na ci seen biir ñoo xamante ne dañoo ànd ma ashayra ak maturidi bien sur lañ mais am na ci seen biir ñoo xam ne dañoo ànd ak ñeneen beneen mbooloo bu ñuy affaire yi ñooñu nag xanaa bi lay ñoo ci gën a bëri rahmatullah alayhim ñoom dañuy wax ne en fait ñun li ñuy tudd def moom mooy tafwid tafwid mooy lan mooy ma jàpp ne maanaawu mbir mi xam naa ne sens bu njëkk bi moom du ko comme comme li Ash'ari di wax ne sens bu njëkk bi loolu mënta ne ci borom subhaanahu wa ta'ala kon li ñuy ñoom dañu ne kon mbir mi li muy tekki moom mooy Euh, dañuy naan yeneen sens yi possible yëpp te mën a nekk ci borom subhaanahu wa ta'ala sens yooyu benn la ci mais duñu tayin ban la maanaam duñu wax ban la ci voilà dañuy jàpp rek ne euh, borom subhaanahu wa ta'ala moom moo xam maanaa bi ñun nañ ko bàyyeeg maanaa bi mais daal xam nañ ne sens premier bii du ko ba pare dañuy saxal ne baat bi dëgg la am na ni ko borom bi waxee la nekk kon loolu mooy tafwid euh, loolu nag Euh, euh, ñi nga xamante ne nag ñoom ñooy euh, suuf yi mooy akabira suufiye yi aarif billah bi mag ñoom dañoo jàpp ne mbir mi ni mu nekkee nii nii nii xaqiqa la dëgg la gu wér la maanaam ni borom subhaanahu wa taala waxee ne day bëgg day tërali pexe day yéjji day ree ak yu mel noonu yooyu dëgg la ni mu nekkee noonu noonu la nekkee dëgg noonu la wéree noonu la saxe wàccam ci asamaan bu njëkk bi noonu la nekkee ni mu ko waxee noonu la yéemoo ci arasham noonu la sauf que euh, loolu xaqiqa la boo xamante ne ajuwul ci nekk-nekk boroom subhaanahu wa ta'aala mais ay ay tajalliyaat la ay xeeti feeñuwaay la feeñuwaayu turam yi ak meloom la maanaam ñoom noonu lañ koy tuddee et donc dafa am nekk-nekk boo xamante ne mooy comme li wax ni is ndax an na zaata nekk-nekk buur yàlla subhaanahu wa ta'aala mutlaq mutlaq dafa nekk lu ñu doyal lu boy loo xamante dafa absolu kon laa taqbalu du nangu hadhihi nisab yii la askanante askanante yii nga xam ne moom la ñuy wax ñu koy nekk-nekk gi du ko nangu voilà walakinaha waaye yii yëpp kulluha ñoom ñëpp tajalliyaat ay feeñ waayul al asmaa tur yi wa sifaat ak melo yi la lu jiitu al ak yegg ila barzakh sawa yi ci fi nga xam ne moom la wax barzakh sawa maanaam mooy barzakh bi nga xam ne gisoon nañ ko ci lu jiitu muy <coughs> dig yemmoo bi nga xamante ne boo jugee ci tur yi ak melo yi ci ngay dugg ci li nga xamante ne mooy yemmoo gi mooy mooy mu ci ngay ci ngay ci ci dig-digal googu ngir mën a jeex fekk ci buur yàlla a wa ta'ala ci nekk-nekkam maanaam a travers kan nekk réalité yenente bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam loolu gisoon nañ kon euh, foofu euh, kon laataa nga yegg ci barsax sawar maanaam tajalliyaat yi feeñuwaay yëpp ci loolu la amee loolu noonu a ko akaabirul aarifiin yi déggee eh, te wax jooju da ngay gis ne day dajale mboolem wax wa ahlu sunna yi mooy ne dàquñu mu am ay maanaa yoo xamante ne eh, yu ñu yu mën xam la mais yoo xamante ne ay jeexitalam da mën a feeñ ci ñun muy ay tajalliyaat waaye tajalliyaat yooyu feeñuwaay yooyu day nekk loo xamante ne ñun eh, mënuñu koo xam ba jeexal ko kon maanaam dañuy xam ne xam-xamu dëgg-dëgg mbir mi day delluwaat ci buur yàlla subhaanahu euh, wa ta'ala waaye ànd ak ñu saxal ne mbir mi borom mi nu ko waxee noonu la demee fekk lan la maanaam ay feeñuwaay la ci ay turam ak ay meloom waaye du feeñuwaay du nekk-nekk bi subhaanahu wa nekk-nekkam moom moom du nangu askanam te ji yëpp kon borom subhaanahu wa dafa am nekk-nekk boo xamante ne euh, dafa nekk lu ñu doyal lu boyu ak ba pare am ay feeñuwaay ci ay turum ak ay melam yooyu feeñuwaay nag moom nu ko neex la koy defee te ci loolu maanaam ci lañ koy xamee ci la ñuy feeñoo et cetera ci kaw loolu nag dañuy daal di mën a saxal ne euh, euh, euh, kon waa li nga xam ne moom moo maanaam waa ahlu wal jamaa seen maanaa yi dafa dugg ci biir maanaawu yi nga xamante ne ñoom la akaabiru suufe yi wax maanaam bien sûr ci ci waa ahlu jamaa lañ maanaam ñoom ñoo ci gën a kawele dégg-dégg ngir ne si ba pare seen dégg-dégg moo gën a simple ba pare gën a ba pare débat du ci bari du ci am ndax boo comprendre noonu rek day daal di yomb <coughs> day daal di nekk loo xam dafay accessible euh, kon fa sabatat mu ne fa sabatat mu daal sax li martabatul uluhiyya ñeel martabatul uluhiyya moo gisoon nañ ko kon moom dana sax ci moom ak saaqu yeel comme li Alxuraan yawma yukshafu an saaqin nga xamante ne bis mi nga xam dañuy eh, eh, muri dañuy dañuy wuññi yeeli wala ay na ah eh, al ak gi ak bët voilà nga gis ne borom subhaanahu wa dafa saxal boppam benn bët wala tusna ala ayni sama bët mais ak tamit saxal boppam ay bët innaka bi a'yunina ñun nag borom subhaanahu wa ta'aala daf ñoo saxalal ñaari bët alam naj'al lahu 'aynayni maanaam xanaa defal luñ ko ñaari bët ñun ñun doomu aadama borom subhaanahu ñaari bët la ñu euh, mu am bët bi nga xam ne mooy bëtu zaahir bi ak bët bi nga xamante ne moom lañu ñu gisee suñu biir cest à muy bët bi ñuy réfléchir bi ñuy xalaatee euh, muy kon bëtu biti ak bët bi ñuy xalaatee kon borom bi nag subhaanahu wa ta'aala moom mu saxalal boppam a'yun moom saxalalul boppam ay nay amul alquran ba alquran dak sunna xadis yëpp amul ci ñaari bët loolu bokk na ci xasuwiye euh, yi ak mushabbiha yi seen problème maanaam ndax ñoom euh, surtout xasuwiye yi euh, maanaam salafiye yi masala ñoom dañuy ne borom santal dafa amee ñaari bët alors que ñaari bët yooyu musta sax ci alquran musta sax ci sunna waaye ñoom dañ ko nattale maanaam ànd ak ne ñoom dañuy dàq waruloo gëndale waroo dugal waro wax ci mbir mi loo xamante ne bokkul ak texte bi lu mu indi waaye terewul ah euh, dañuy ne maanaam mais sauf que ñaari bët lañ xam ne mooy mat kon ñett nangam loolu non pluriel bi loolu maanaam bu dañuy xam ne ñaar la ci jublu déedéet mais loolu nan lañ ko xamee en réalité loolu xaqiqa bi mooy ne incha allah mooy ne borom subhaanahu wa taala euh, bët yi nga xamante ne moom lañ saxal da moom ñun maanaam moom dafa ci am ay volets yu bëri c'est-à-dire que ñun ñaari volets rek lañ mën a gis muy ñaari dimension yooyu muy dimension zahir bi ak dimension baatin bi mais borom subhaanahu wa ta'ala dafa peeg mboolem turam yi ak ci gis ko ci xam ko waaye jaam yi mboolem li leen concerné daf koo xam gis ko ci ci ci ci mbir mi leer ci mu saxalal boppam ay bët ayun fa innaka bi ayunina et kon dañuy daal di xam ne euh, mu nekk ay loo xamante ne ba pare gis-gis yooyu maanaam bët yooyu nga xamante ne moom la saxalal boppam non seulement du bët maanaam bët boobu du physique du corps physique bien sûr mais gis-gis googu nga xamante ne moom la saxalal ci suñu maanaam ci ñun bu ñu gisee suñu bopp ci biti gis li ñu wër ba pare gis suñu biir maanaam ba pare di xalaat ñu am bëtu kii mooy basira aynul basira mooy bëtu clairvoyance bi mooy voilà mooy njàccaat maanaam bëtu bëtu njàcc yi njàcc mooy koo xamante ne day dafa dafa dafay xalaat day réfléchir bon njàccaar mooy ki nga xam ne day gis ak ay bëtam mooy contraire silmaxa mais njàcc mooy kuy xalaat xelam bi di di di nàcc euh, kooku euh, bët boobu nga xamante ne moom lay xoolee euh, di ci réfléchir ah di gis li koy di xam ni muy doxale borom bi subhaanahu wa non seulement yooyu moom moo ko defaral doomu aadama yi kon moom moo ko moom mais aussi dafa nekk ne eh, moom ci boppam dafa am ay gis-gis ak ak maanaam nu mu peegee mbiri ak nu mu nu mu ko xamee nu mu jàkkaarloowee ak mbiri ni ñu nekkee ay dëgg ay réalité ci mbir mu ne yi concerné mbindeef yëpp mais yi ko concerné moom borom subhaanahu wa taala ci anam goo xamante ne eh, loolu dara maanaam matale dara dara dara téegu ko dara dara dara dara yëggu fa te lenn lenn lenn lépp lépp a sori loola borom subhaanahu wa ta'aala bu di càppaaculi ci loola kon euh, moom bu saxalee boppam ay aayun ay bët maanaam loolu nekk loo xam ne luñu yelloo la ànd ak loolu yëpp nag maanaam comme ni nga xam ne noonu la ñu wax rek wa wa maa ya'lamu ta'wiilahu illa dëgg dëgg mi xaqiqa bi kooku buur yàlla rek ko mën a xam ndax moom rek mu mën a jàkkaarloo moo tax ngay gis euh, aynaani maanaam yooyu noonu aynaani aynaani lam yaktubuhumaa qalamun fii kulli aynin minal aynaani nuunaani nuunaani nuunaani lam yaktubuhumaa qalamun fii kulli nuunin minal nuunaani aynaani maanaam ayn gis nga euh, déjà yooyu euh, am na donc ala kulli xaal li nga xamante ne moom moo ci am mooy Euh, borom subhaanahu wa ta'aala na ko te xeexa euh, euh, boobu lañ ci bëggoon a souligner waale wala yadd ak loxo borom subhaanahu wa ta'aala na boppam ci loxo maanaam wax na benn wax na ñaar wax na yu bari voilà voilà comme bi mu naan yadullahi kon foofu saxal na borom subhaanahu wa ta'aala na boppam loxo yadullahi saxal na boppam ñaari loxo bal yadaahu mabsuutataani maanaam. Euh, li fi nekk mooy ñaari loxo mi moom borom subhaanahu wa dafa tàllalu ñun fi ku kay fay sa muy dépenser nu mu ko waaye saxal na bo boppam ah, euh, ay loxo yu bari ñu naan awalam yaraw annaa xalaqnaa lahum mimmaa amilat aydiinaa an'aaman fahum lahaa maalikuun maanaam kon euh, loolu buur yàlla subhaanahu wa ta'aala saxal na ko boppam mais xanaa gisuñu ñoom doomu aadama ya ne ñun buur yàlla subhaanahu wa ta'aala leen bindal ci loo xamante ne suñu jëf suñu loxo yee ko jëf voilà mu nekk an aman ay ay jur voilà fa hum lahaa malikun ba pare ñoom doomu aadama yi ñu moom ko ñu moom leen waaw euh, kon bu ko defee ñu ciy jëriñoo lu bare bari di di dund ci yenn yi yenn yi ñuy ratt yenn yi ñu ciy jëriñoo anam geneen ñu leen di liggéeyloo et cetera kon euh, da ngay gis ne borom subhaanahu wa ta'aala loolu dafa saxalal boppam ay loxoom maanaam ay loxo ay loxo xéewal ay loxoy ngëneel ay loxoy eh, parce que biñu naan biñu naan fadla bi yadillahi ngëneel ci loxol yàlla la nekk kon loxo taxaw na foofu jaayante yi maanaam li ngeen séq ba soo leen séqee dara yow ak borom subhaanahu nga xam ne loxol yàllaa ngi tegu ci sa kaw ci jàppandal ci yombalal ak yu mel noonu loolu mooy yadullahi fawqa aydihim bu fekkente ne yërmandeg yàlla voilà Euh, loolu tamit maanaam ci loxoom la nekk ah, ak euh, yeneen yi nga xamante ne moom mooy li muy kàttanam euh, ak sañ-sañam ah, ak man-manam yëpp maanaam di symboliser loxoom moom borom bi subhaanahu wa taala alxajarul nekk yaminullahi ndeyjoori buur yàlla subhaanahu wa taala naka noonu buur yàlla subhaanahu ne Euh, euh, ne loxo <coughs> euh, saxalal boppam ne asamaan si ak suuf si ko bind ci kattan maanaam ci ay kattan ak jàppandal ak yombal mu jëfandikoo baatu aydin wa samaa banaynaha bi aydin wa inna lahu wa inna la musi'un naka noonu Euh, loxo maanaam et cetera maanaam yu yu bari yoo xam ne borom subhaanahu wa ta'aala saxalal na ko boppam loxo waaye mu saxal ne euh, bu naan ñaari loxo mi dañoo tàllalu ñaari yoo xam ne dañoo tàllalu jariñ maanaam mu saxal ne ñaari yoo xam ci laminu yonent bi sallallahu alayhi wa sallam mu ne kilta yadayhi yamin ñaari yoo xam yëpp ndeyjoor lañ ñaari yoo xam euh, kon li nga xamante ne Euh, moom lañ ci jublu sikk nekku ci ne nekkul ndeyjoor ñun suñu ndeyjoor mooy waaye euh, maanaam ay feeñ waaye la maanaam yoo xamante ne feeñ waaye borom bi la subhaanahu ci kaw loolu kon maanaam euh, yoxo yi mu nekk loo xamante ne lu bari la te yoxo yi dañoo wuute ni ñu nekk xatta léeg-léeg niñ leen di bindee sax du nekk benn ndax yenn yi dañuy symboliser kattan comme zal aydi voilà boroom kattan lay tekki ak euh, euh, ak wasamaa banaynaahaa bi aydin muy kattan euh, nga xam yaa ñam yaa yaa ñaari yaa sax lañ koy bindee faf ba pare sukun leen xam ngeen loolu bindu alxuraan la dafa yéeme kon kon yooyu yëpp ay mbir la yoo xamante ne day day day wane ay xaqaay ay réalité voilà yoo xamante ne dañoo dañoo vraiment Eh, dafa dafa dafa dafa féete kaw que maanaam gis-gis boo xamante ne dañ koy restreindre rek ci dara mi et que borom subhaanahu wa ta'aala dafa loxo ak kattan ak nguuram voilà euh, comme buy masalan euh, euh, bi yadihil mulk nga gis ne ah bi yadihil mulk voilà buur yàlla subhaanahu wa maanaam moom mu melale boppam ne ci loxoom la nguur ne maanaam kon al mulk nguur mom moom kon ci loxoom la ne tamit mu saxal loxoom. ci beneen anam muy benn lien bu étroit maanaam benn eh, relation la link bu am diggante loxo ah ak ak nguur waaye loxo ak kattan waaye loxo ak ngëneel waaye loxo ak sañ eh, waaye loxo ak di defar lu baax maanaam di defar lu baax gis nga moo tax bi muy wax naan eh, ci suratul yaasin bi bi mu naan na yaraw annaa xalaqnaa lahum mimmaa amilat aydinaa an'aaman gis nga maanaam nga gis ni kon mooy di defar lu baax di di defar adduna bi ak yu mel noonu euh, ak kattan ak sañ-sañam waaye tamit nga gis kon foofu ngay gisee tamit importance loxo ci doomu aadama d'ailleurs ñun suñu loxo yi ci la ñuy jariñoowee lu baree bari lu baree bari ci loxo lañ koy defee voilà euh, te euh, borom subhaanahu wa daan ne moom tamit al maam Adama alayhi salaam moo ko bind mais mu ne bi yadayya ci sama ñaari loxo yoxo bindee maanaam nga gis ne euh, te euh, nga gis euh, yooyu muy nekk beneen xeetu feeñuwaay mais ay xéewal la yoo xamante ne borom subhaanahu wa ta'aala daf koo def mais yooyu yëpp mu ne mbind la goo xam ne daf ko def mais ci ay yoxoom la ko def moom borom subhaanahu wa ba pare mu melale ko rek ne ñaar la ñaar doomu aadama ci boppam nga gis kon bi mu ko borom subhaanahu wa ta'aala mu bind mu nekk borom ñaari yoxo Euh, maanaam te loolu mu nekk kon ay ay ay ay corrélation maanaam nga gis borom subhaanahu wa ta'aala donte moom amul lu yoxo yoo xam te ne dañ naan corps physique la mais melo la ak feeñuwaay la ci moom subhaanahu wa ta'aala du membre déedéet feeñuwaay la ci moom te loolu da koy gis fi muy waxee euh, euh, maanaam kon comme ne maanaam loolu daf ñuy gën a won ne lu tax kon ne moom aadama maanaam doomu aadama borom subhaanahu wa ta'aala daf bind ci image am moom mooy xalaqallahu aadama ala suratihi ci image am moom la ko bindee du dëgg euh, <coughs> bien sûr que du physique du corps du image reflet physique ni matériel non déedéet spirituel la maam feeñu waaye turam yi ak meloom yi subhaanahu wa ta'ala euh, ba nga xamante ne yii mu askanale boppam yëpp da ngay gis ne daf ko refléter ci doomu aadama maanaam mu feeñale ko ci boppam ci ma ci doomu aadama ak maam aadama alayhi salaam melawoo yër yi ba pare yooyu di feeñ ci mbindeefam yi maanaam da ngay gis xattaa yi nga xamante ne ñun dañuy jàpp ne dafa péjoratif maanaam xëy na rafetul maanaam lu demee nekk ay naxaate ay tëral pexe ak jiiji ay yu mel noonu sax da ngay gis dafa feeñ ci mbindeef ci doomu aadama yi mu nekk loo xamante ne ay feeñ feeñuwaayu borom bi la subhaanahu wa ta'aala ci ñoom ñu gis ne borom subhaanahu wa waaye bu dee ci borom wàllu borom subhaanahu wa ta'aala daayiman lu positif lay doon xataa taaba ci doomu aadama sax mën na nekk lu positif ci moom comme li nga xam ne moom la yonent bi sallallahu alayhi wa sallam waxoon euh, bi mu gisee kenn ci saxaaba yi radiyallahu anhum muy dox doxinu kuukare boobu maanaam mu ne ah doxinu wu yàlla bañ a ngi ni comme des bërëb bu mel nii bërëb bii moom yàlla daf ko bëgg maanaam moom mooy bërëbu xare bi ñuy xare ak noonu yàlla Euh, da ngay gis mu am kon karak melo yooyu yëpp borom subhaanahu wa ta'aala terewul mu feeñal ko kon ci doomu aadama yi maanaam nga gis ne euh, waaye nag doomu aadama yi ñoom ñoo ko jëfandikoo ci jëfandikoo ñaaw loolu moom moo tax mais sinon melo yooyu bu leen borom subhaanahu wa ta'aala moom ci boppam feeñoo ci melo yooyu di ko feeñal ci mbindeefam yi maanaam rawatina ci doomu aadama maanaam dafa nekkoon loo xamante ne lu positif la mais maanaam loo xamante ne ay qualité la ay vertu la dégg nga mais li nga xamante ne moom mooy euh, doomu aadama yi ñoom ñoo ko jëfandikoo jëfandikoo wu ñaaw di ko doxalee doxalin wu ñaaw looloo tax mu ci nekk lu ñaaw li nga xamante ne euh, euh, kon loolu tamit daf ñuy yóbbu ci beneen mbir bu am solo boo xamante ne xëy na waxtaane ko am na solo dina dina dina nekk lu matoon a bàyyi xel mooy loxo ni mu amee solo ci doomu aadama ba nga xamante ne euh, lépp lu aju ci doomu aadama bi da ngay gis borom subhaanahu wa daf koy lëkkale ak loxoom yi nga yoxo yi loolu nga tax ngay gis euh, li nga xamante ne ñoom ñoo nekk ci yenen yeneen univers yi ci galaxies yi et cetera biddiw yi ak ni ñu taxawee et cetera constellation yi muy buuru ji yooyu yëpp ni ñu taxawee yooyu borom subhaanahu wa ta'aala daf ko wutal ay ay maanaam bu ko lëkkale ak doomu aadama yooyu nag ay xam-xam yu xóot la te sori euh, yoo xam ne borom subhaanahu wa moom mooy baaxee ku ko neex ubbil ko ko euh, ñeneen ñi ci des ñëpp mu bàyyi leen ñu nekk rajman bil ghayb maanaam di jam ci kumpa maanaam mooy lan mooy di jàng ay xam yoo xamante ne mooy ne dañ naan dañuy xool bi diw diw dañuy xool nangam diw kii selon fu jamono ji selon nangam nangam di teg ay calcul ak di ko xool ak di ko jàng te fekk ci kaw kumpa rek la ñuy dóor la ñuy sànni seen ay seen ay coono. voilà waaye bu fekkente ne borom subhaanahu wa ta'aala moo ubbi xolu jaamam bu sell boo xamante ne aarif billah la borom subhaanahu wa ta'aala ubbi ko wàcce ci moom ci xolam xam-xam yooyu dañuy nekk loo xamante ne eh, day naturel bu ko defee mu am ak ubbeeku ci buntu boobu eh, te loolu nag ñi nga xamante ne ñoom ñoo ci gën a ràññeeku selon déjà degré yi ginnaaw maanaam abdal yi xamante ne am nañ ñi nga xamante ne tamit ñoom ñooy am ci yenn ci cër yi mooy nuqaba yi maanaam nga xamante xeetu nitu yàlla la yoo xamante ne am nañ cër ci xam-xam boobu waaye nag kenn ku ci nekk da ci am selon yow li nga xam ne moom mooy li borom boroom o wa taala spirituellement loolu la lay joué loo rôle boobu la lay joué ci loolu nga war a taxaw ñi nga xamante ne nag euh, euh, maanaam boo xoolee loolu mu ko lëkkale nag ak biddiw yi asamaan yi la ko lëkkale moom ci boppam ak ay yoxoom ci boppam moo tax ci yoxoom yi ci lay rëdd boroom subhaanahu wa taala ci la rëdd lépp loo xamante ne moom mooy doomu aadama ak nit ki ak li nga xamante ne moom moo aju ci ay mbirum ay jaar-jaaram ay kii mu muy génne àdduna loolu nag xeet xam-xam la boo xam ne bo sant daf ko ci loxo nit ki maanaam loxom yi moom daf ko ci rëdd ba nga xamante ne euh, euh, nit ku ko ku ci ku ci ku ci ku ci ku ci ku ci ku ci géeju ku ci ku ci ku ci ku ci am ubbeeku su gisee loxo doomu aadama rek daanaka day daal di xam lu bari bari ci ay mbirum day gis rek loxo yi ni ko borom subhanahu wa ta'ala maam li ñu ci ay loxo euh, te ci loolu tamit ngay gisee sirru bu mag bi nga xamante ne moom la borom subhanahu wa ta'ala wax ci sooratul masad xam nga sooratul masad moom mooy fukkeelu euh, mooy téeméereelu ay saar ak fukk ak benn masad moom mooy ay ay ay caas mooy ay caas fibre lay tekki ay fibre la et relation yi nga xamante ne moom mooy tax nit ki jokk ci boroomam subhaanahu wa ta'ala fibre yooyu à travers réalité mohammedienne mooy xaqatu mohammediya maanaam donc ci loolu lay jaare moo tax euh, maanaam ni ngay gisee aay bi no saar bi noonu mu mel ne lu raglu lu kii nit ñi di ko voilà ay way ndeysaan Abu Lahab ndeysaan kii mais en réalité xaqi xaqiqen noonu la nekkee lu xut lu loo xamante ne dafa ëmb Euh, ay réalité yu yu yu maanaam nga xamante ne relation yi nga xam ne ñoo nekk relation secrète yi nga xam ne ñooy jokkale diggante nit ki ak borom subhanahu wa ta'ala à travers réalité yeneen bi sallallahu alayhi mais aussi à travers loxo yi gis nga euh, euh, mooy fibre yi rëdd yooyu mu rëdd ci loxo yi maanaam loolu moom mooy xaqaa wala ay secret la yu mu feeñal ci saar boobu muy sortu masat muy fukkeelu muy téeméer ak fukk ak benn te xam ngeen ne téeméer fukk ak maanaam cent onze mooy alif mais mooy xutbu tamit mooy xutbu euh, kon ne serait-ce que gis moom la boroom subhaanahu wa ta'aala dox gérance boobu maanaam muy kii voilà et que mm, muy gérer adduna bi tout ça voilà donc ak kon moomeelu boroom subhaanahu muy nguur gi da ngay gis kon relation gi am donc entre nguur ak loxo hmm, voilà da ngay gis voilà même nit ñi sax dans leur langage maanaam suñuy waxtaan da ngay gis ne euh, kooku bàyyi ko ci sama loxo maanaam euh, da ngay gis euh, liñ ci jublu mooy eh, ñoom ñoo ko ñoom dinañ ko toppatoo et que mbir mi ñoom lépp loo xamante ne wàllu lu wàllu lu ñu war a def la ci mbir mi ñoom dinañ ko def voilà même bu fekkente ne loxo yi duñu entrer en jeu xel mi rek ay entrer en wala book relation yi wala yeneen ak yeneen ñooy entré en ñoom ñooy dugg ci loolu waaye teewul ñoom noonu lañ koy waxe du dëgg parce que euh, maanaam borom subhaanahu wa ta'ala comme quoi loolu tamit da ngay gis ba tey dafa bind maam doomu aadama maanaam maam aadama surtout seen seen maam alayhi salaatu wassalaam ci meloom moom ala suratihi ci meloom moom borom subhaanahu wa ta'ala ci image am euh, léegi euh, boobu ne ah loolu moom maa teg loxo wala yu mel ah da ngay gis maanaam sax nit ñi dañuy waxee noonu te loolu ci làkk yëpp la voilà ci làkk yëpp la bàyyi ko samay loxo lu maa loxo ah moom ci sama loxo bii la nekk de toute façon loolu maa ko wala yu xeet yu mel noonu euh, jubluwuñ ci maanaam maanaam zahir bi mais dafa am xaqiqa boo xamante ne moom la ëmb boo xam ne day refléter en réalité en tant que xalifa ci kaw suuf maanaam day refléter li nga xamante ne moom mooy kiiwu borom bi subhaanahu wa taala ci maanaam euh, ci ci ci ci euh, day day euh, li nga xamante ne moom mooy feeñuwaayu borom bi subhaanahu wa lu la ci réer ci ay maanaa maanaam léeg-léeg mën nga koo gis foofu mais ala kulli xaalin li aju ci borom subhaanahu wa taala sut leesu xelu doomu aadama mu def kon buum yooyu caas yooyu nga xam ne moom la bon subhaanahu wa ta'aala rëdd ci loxoom yi ci ci loxo doomu aadama hmm, ci loxo doom adama et que caas yooyu moom moo relier maanaam lu nit ki def ci lu baax di nekk ci lu baax moom moo koy relier ak xaqiiqa yenente bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam kon voilà comme ni nga gisee connexion yi am maanaam ak fibre yi gis nga ñaan fibre optique fibre kii voilà connexion yooyu nga xamante ne ñoom ñooy am daa iman voilà connexion yooyu nag day am à travers donc masad boobu donc ah mooy mooy euh, voilà mooy mooy mooy fibre yooyu euh, <coughs> euh, te su ma juumul al masad day def trois cent soixante quinze te trois cent soixante quinze moom mooy ad-durratul bayda donc réalité yenente bi sallallahu alayhi wa sallam mooy bu weex boobu mooy nuurul ahmadiyya wala bokk nga ne nuurul wala xaqiqatul ahmadiyya xaqiqatul ahmadiyya azalan wa abadan voilà la réalité ahmadienne donc aussi bien pré antérieurement que voilà que éternellement donc nga gis xaqiqa euh, réalité boobu ma donc duratul bayda mooy euh, wurusu weexu yi nga xamante ne mooy réalité yeneen bi sallallahu alayhi wasallam dinañ ci ñëw ci jotaay yi di ñëw ci jawharatul kamal buñ ciy wax incha allahu taala euh, donc da ngay gis ne loolu à travers euh, réalité boobu la et que euh, connexion nga xam ne ñoom ñoo am kon hmm, et surtout da ngay gis tamit beneen réalité boo xamante ne am na ci biir loolu moo tax nga gis importance bi Abu Lahab gaa yàqu Abu Lahab yàqu borom subhaanahu wa ta'ala bi muy melalee ne Abu Lahab moom dafa yàqu carrément euh, melalewul jëmm ji mais loxo yi la wax tabbat yadaa abi lahabin ba tabb maanaam kon loxo yi Abu Lahab moo parce que justement secret yooyu nga xam ne ñoom ñoo nekk ci loxo yi noonu d'ailleurs doomu aadama ngay gis muy mën di mañee loxoom comme nu mu ko neexe voilà di ci mën di defar yu baree bari ay outils ay une infinité d'outils si on peut s'exprimer buñ mënee wax loolu mën nañ ko wax quoi ne une infinité d'outils doomu aadama mën na koo defar ak loxoom yi euh, ay mbir yu dul jeex doomu aadama mën na koo defar ak loxoom yi bien sûr que mais loxo yooyu day relier ak xel moo tax fibre yooyu voilà mooy masat googu euh, euh, voilà et que soxna Abu Lahab tamit problème am foofu la nekke mooy buum gi voilà moom lañ takk ci baat gi moom cest à kon moom jariño ko ngir ne mënatu koo mënatu koo jariñ dara voilà buumu voilà masat mooy fibre googu moom au mu nekk ci loxo yi mu mën koo jariñoo et cetera tout ça wala mu nekk fi mu fu mën a nekk à sa portée wala ku mën a utiliser usage mën ci def ay usage non non nekkul ci moom mais dañ ko teg yëpp yeew ko ci baat bi xëcc maanaam eh, biir safara yàlla nañ yàlla sàmm yàlla nañ ci yàlla musal donc ce qui fait que moom dafa nekk koo xamante ne manatul maanaam dootu ci jariñu sax moom it dafa yàqu carrément moom tam dafa yàqu carrément yàlla nañu yàlla sàmm euh, mais borom subhaanahu wa taala et gis nit ki su au euh, yi dafa yàqu da nga gis ne comme li dal Abu Lahab la mooy maa aghnaa anhu maaluhu wa maa kasab wala boog ci beneen jàngin maa aghnaa ma maaluhu wa maa kasab maanaam alalam wala boog la ko ñeel li mu am yëpp duñu ko jariñ dara lépp lu mu fàggu tamit mu yàqu du du ko jariñ dara voilà euh, kon euh, da ngay gis euh, li tax ñu taxaw ci loolu moom mooy dañoo bëggoon rek taxaw tuuti ci melal loxo maanaam ek borom subhaanahu wa ta'ala bu ñuy wax ay yoxom ak loxo maanaam moom ci jëmmi boppam borom subhaanahu wa ta'ala su koy wax di ko leeral di ko wax maanaam à travers Alquran mais à travers langage yenente bi sallallahu alayhi wa ñu comprendre que ni xaqaa it yu garaaw ak garaaw la nekk di wax maanaam lu xóot la lay lay wax mais nekkul lu lu tuuti et bu boobaa tamit nga mën a jël gëdd vraiment xajarul aswad bi nga xam ne borom subhaanahu wa ta'aala ci làmminu yeneen bi sallallahu alayhi wa na mooy yaminullah mooy ndeyjooru buur yàlla ci saw ci fil ardi ci kaw suuf si voilà kon nga jox gëdd foofu lu tax mu nekk ci kaaba gi te kaaba gi ñun moom mooy suñu xibla et cetera loolu tamit maanaam boo xoolee liñ fi jot wax yëpp di nga ci gis ne am na ay indices quand même yu ci ne et que xel maanaam wala sa xol boobu boo ko ubbilee borom subhaanahu wa taala la ci yenke wala ay xam-xam yoo xamante ne vraiment boo boo xoolee di nga gis ne euh, leneen mi ngi ci ginnaaw euh, loolu yëpp euh, walillahi alhamdu wal minna kon yii yëpp dañ koy saxalal borom bi subhaanahu wa wala nusbituha waaye duñ ko saxalal li zaat ñeen nekk nekk bi borom subhaanahu wa amal gis nga yi fi jot a wax yëpp bu ñu wax sax relation yi am ba ci feeñuwaayu doomu aadama bi nga gis ni ci nekk-nekk ci ci ci melo yi la ci feeñuwaayu yi ak melo yi la borom subhaanahu wa ta'aala bi bindee doomu aadama bi bindee univers bi ci ay feeñuwaayu turam ak ay meloom la mais bindu leen mais nekkul feeñuwaayu nekk-nekkam rek moom borom bi subhaanahu eh, wa ta'aala léegi nag mu ne wa fii bawtiqatil asmaa'i was sifaat maanaam fi batqatil asma buñ xoolee ci euh, ndabal tur yi wala safaata ak melo yi maanaam kees googu nattasifu dañuy melowoo nax nu ñun bi awsaafillahi ci melo yi buur yàlla tamit ba tey maanaam kon borom subhaanahu wa ta'ala comme ni ñu waxam ci jotaay bi weesu te tey jii tamit am na luñ ci junj <coughs> mooy ne borom ngir mi ta'ala ngir miinanteeg ñun non seulement dafa jël suñu ay melo ñun bu melowoo ko waaye tamit dafa feeñal maanaam à travers al insanul kaamil comme niñ ko waxe woon mooy yeneen bi sallallahu alayhi wasallam maanaam ci ngay gisee insanul kaamil boobu amee solo maanaam boo bàyyee xel liñ doon li ñu yaatal ci jotaay bi ci weesu ak suñ jotaay bi di nga gis euh, ne insaan maanaam doom aadama bi ñuy wax dëgg-dëgg kon moom mooy jëriñoo ci yii yëpp mooy mooy ku ñu tuddee al insanul kaamil euh, wala ki nga xamante ne dëgg-dëgg moom taxawee na taxawaayu xilaafa gi mooy al insanul xalifa mais amma ki nga xam ne insaanul xayawaan la moom ak jaay àll yi daanaka sorewuñ moo tax nga gis borom subhaanahu wa ta'ala ne mooy mooy insaanul xayawaan moom mooy ki nga xamante ne euh, animal la quoi mooy l'être animal quoi l'homme animal nga xamante rek la am euh, lu wut lu ko wuteeg animaux yi moom ak xëy na xel mi ko borom subhaanahu jox euh, donc loolu effectivement lu rëy du lu mais moom da koo après. ba mujj mel ne Abu Lahab bañ doon wax ko ne Dakar Dakar di lapidé carrément daa yàq lépp carrément carrément la ko yàq sànq ko la ko sànq ci kaw loolu moom muy yées animaux yi comme li Alxuraan wax wa laqad xalaqnal insaana fii ahsani taqwiim summa radadnaahu asfala saafiliin dëgg-dëgg wallahi ñun dañoo bind doom buri maanaam doomu aadama insaan ahsani taqwiim te ni mu gën a rafetee ci taxawaay maanaam ñu gis ne doomu aadama taxawaay bi gën a rafet melo bi gën a rafet moom la amee ni gën a nekke ah, mooy ni gën a taaroo ni gën a rafete ni mu gën a selle voilà <laughs> aussi bien physiquement maanaam ci zahiro mais baatinam tamit doomu aadama moo gën a sell lépp moo gën a kawe lépp moo gën a màgg lépp euh, ba pare dafa amee donc caractéristiques yi tax mu mën a am taqwim mooy ni mu taxawee maanaam taxawal ko anam googu mu taxaw wicc taxaw coow jub ba tax euh, ci domaine u al euh, kii euh, maanaam muy mën di melowoo mboolem maanaam turu buur yàlla subhaanahu wa ta'ala ak ay na sax dem bu dee xeet yent bi la bokk sallallahu alayhi wa sallam ba jeex ci jëmm yent bi sallallahu alayhi wa sallam am tajalli zaati boobu nekk nekk maanaam feeñuwaay buuri boroom subhaanahu wa ci moom kon ni mu gën a mate lañ ko bindee maanaam am na prédisposition yëpp waaye su maradat naa ko asfala saafiliin topp dañ ko yóbbu ba fa gën a suufi ci nekk suufee maanaam day dem ba nga xamante ne day mérité loo xamante ne animaux yi sax mérité wuñ yàlla nañu yàlla lan mooy dem safara animaux yi dañuy gis ñoom duñ leen yóbbu safara mais euh, doomu aadama day dem ba mérité nekk safara ba pare sax fa abadan loolu tam daf daf koy mérité lu tax parce que dafa mujj dem ba yàq boppam carrément nekk ku doy waar moo tax couteau à double tranchant la voilà paaka ñaari boor la ko wolof di wax maanaam mooy koo xamante ne paaka la boo xamante ne nekk doomu aadama am na ay ngëneel ay faveur yu rëy rëy yu ci ne mais nag paaka ñaari boor la noonu mu mun laa yëkkati ba ca kaw a kaw a kaw a noonu la la mën a wàccee mu nga nekk ku gën a suufe suufe moo tax ñooñu nga xam ne nag ñoom ñoo mucc ci loolu moo tax mu ne illal ladina amanu wa amilu salihati falahum ajrun xayru mamnun voilà ba mu des ñi nga xamante ne dañoo gëm te dëggu ci ngëm nga ba pare ñuy jëf sell jëf yu sell yi muy ci biir ak ci maanaam mooy lépp loo xamante ne daal boroom subhaanahu wa ta'aala na ko te mu gërëm ko ci ay wax ak ay jëf ci biir ak loolu moom mooy jëf yu baax yu sell yëpp moom mooy ibadaat yi mooy jaamu yàlla yi loolu nag maanaam doomu aadama eh, daf ko melowoo waaye melowoo googu mu ko melowoo maanaam bu melowoo noonu te mu dëggu ci moom ku kooku boobaa ba daal di mën di yéeg ci maqaama yu kaw yi ba nekk ahsanu taqwim maanaam taxaw foofu maanaam kon da ngay gis ne day départ di yéeg ci kaw di yéegaat maanaam day départ day départ ñu indi ko mu ñëw maanaam muy màgg ci société bi commencé yor jikkoy ñi di mel neneen mais après daa war a delluwaat ca ni ko borom bi bindee woon maanaam o au tout départ ndax noonu la ko borom bi bindee bi muy juddu noonu la ko amale mooy ahsanu taqwim kooku loolu nag le fait que mooy fitra gi ñu doon <coughs> am na ci benn jotaay ñu ci doon wax wàllu fitratullah boobu ehm, fitra boobu noonu nag la nit ki war a eh, fexe ba delluwaat ki li nga xam ne moom mooy fitra boobu ànd daal di taxaw taxawaay gi gën a rafet gi gën a gi gën a eh, melo woot tamit ay meloy buur yàlla subhaanahu wa eh, muy loolu bo subhaanahu wa ta'ala daf ñoo taxawee parce ñun dañoo nekk ay xalifam loolu moom moo tax mais pas que melo yu borom subhaanahu ñun moom lañ melowoo déedéet mais melo yu borom subhaanahu wa ta'aala la borom subhaanahu wa ta'aala feeñal ci ñun ci lu askanante ak ñun ci lu askanante ak ñun moo tax euh, ñun mën a kon nax nu nattas ku ñuy melowoo nax nu ñun bi awsaafillahi ci melo buur yàlla subhaanahu wa ta'aala mina ilmi te mooy xam-xam wal qudrati ak sañ-sañ maanaam sañ-sañ ak kattan donc la la la compétence la puissance la capacité voilà mooy sañ-sañ ak kattan wasama ak dégg wal basar ak gis te pourtant yii ay melay borom bi lañ subhaanahu wa ta'ala xataa ba alxayaat dund ak al irada nam nam yooyu yëpp dañ koy mën a melawoo ñun du dëgg <coughs> parce que ñun ñi ngi nii nii nii ñun ñii ñii dund nii du dëgg ah euh, mais sauf que suñu dund ak dundu borom sant la wuti lool voilà ni ñu ñun ni ñu wuuteeg borom bi noonu la suñu dund wuuteeg dundu borom bi subhaanahu wa suñu ñun ni ñu wuuteeg borom bi noonu la suñu xam-xam wuuteeg xam-xamu borom bi subhaanahu wa ta'ala ñu wuuteeg borom subhaanahu wa ta'ala la suñu dégg wuuteeg dégg borom bi naka noonu suñu gis noonu la wuute ak gisu borom bi subhaanahu wa ta'ala waaye wa kullu hadhihi tajalliyaat wa kullu bépp lépp bépp hadhihi tajalliyaat yii la feeñuwaay di nga feeñuwaay borom sax mooy tajalliyaat asmaa yi ci feeñuwaay turiyam yi wala sifaati ak melo yi ay feeñu waay lañ kon ah kullu haadihi maanaam wa kullu haadihi yi yëpp tajalliyaatul asmaa ay feeñu waayu tur lañ wala sifaati ak ay melo walaysat waaye déet azat di nekk nekkam nekk nekk boroom subhaanahu wa moom moom dafa nekk loo xamante ne vraiment bu ñuy wax ci feeñuwaay bu ñuy wax ci lépp lu jëm ci maarifa moom duñ ko ak al aliyya dañ duñ ko ci boole nekk loo xamante voilà dafa euh, inaccessible voilà voilà kon euh <coughs> waaye fa iza rtafa'na bu ñu yéegee ilaa mawqifi sawa ba ci taxawaay bi yemmoo bi suñu doon wax naan mawqifi sawa hmm, nga xam te ne dañ ci nekk-nekk boroom subhaanahu wa taala kooku fal abdu jaam abdun jaam la war rabbu boroom bi subhaanahu wa taala nekk rabbun boroom wa taala euh, loolu tax ñu doon wax ci biñ tollee ci rahmaani yegi ak rabbi yegi euh, wala rububiyya gi maanaam ñu leeraloon que ni de toute façon ñaari yooyu fokk ñuy am différence maanaam entre que ni jaam bi borom bi borom la ak loo jeex-jeex loolu moom fokk dafay am waaye ci mawqifu sawa sawa boobu xay foofa toxfagu ci lañuy nga xam ne dañ fay wottoo al maqaamaati maqaama yi waaye wala maanaam mooy bu dee dañoo wottu maqaama yi rek bàyyi xew ni ah ku nekk dafa ngay taxaw sa taxawaay ku nekk nekk ci sa position ci sa station ah jaam bi moom jaam la te borom subhaanahu wa tam borom la maanaam loolu moom nit ki waru koo perdre de vue et que moom mënta nekk leneen loolu jaam kooku parce que ñun loolu mooy suñu caractéristique bi nga xam ne moo gën a intrinsèque ci ñun mooy nekk gi nekk jaam loolu mooy caractéristique bi nga xamante ne vraiment dañ ko war a nangu te dañ ko war a xam te dañ cee war a yeewu moo tax wala te amul ak feeñuwaay hunaka foofe illaa ludul bil ahadiyya ci ahadiyya mooy monisme unitude voilà comme mooy ahadiya gisoon nañ ko xadaratul ahadiya euh, loolu leeraloon nañ ko voilà voilà waaye nag fa iza tajawazta waaye su fekkente ne nag léegi da ngaa jéggi foofu yëpp da jawasta da ngaa jéggi al barzax barzax boobu mooy barzax sawa googu ilal itlaq nag léegi dugg ci gi ah fama sama loolu dootul amati foofa illa zat lu nekk nekk borom subhaanahu wa ta'ala wala abdu te déet jaam hunaaka foofa moo boo ci xasee ba dugg rek carrément jeex na léegi yow mënatuloo euh, foofu nag nekk-nekk borom bi subhaanahu wa rek moom moo fi mën a am moo tax kon feeñu waay boobu mooy tajalli zaati boobu bu amee ah euh, tajalli zaati googu moom mooy maanaam bu ko xasee ba am léegi day daal di gis ne boromam rek lay gis subhaanahu wa ta'aala te dootul yëgati boppam Euh, la ñi nga xamante ne ñoom ñooy ñi borom subhaanahu wa ta'aala jëkk amal euh, dinañ ci ñëw ci jotaay yi di ñëw incha allah mooy al malaa'ikatul muhayyama mooy malaaka yooyu nga xamante ne euh, dañoo jeex tàkk tàkk tàkk dañoo miir ci ci sopp borom bi subhaanahu wa ta'aala ndax borom subhaanahu wa ci turam bi bi ñuy al jamil ci la leen bindee jamil parce que ci seen feeñuwaay seenu génnuwaay mooy vraiment xolu alquran di cosaan bi voilà nga ngi gis euh, voilà ci turam boobu ci la leen bindee mooy taaru borom subhaanahu wa ta'aala moo tax nga gis ci contemplation boobu rek la ñuy nekk dinañ ci ñëwaat incha allahu taala et euh, ñooñu la ñuy tuddee al malaa'ikatul muhayyama wala boog mën nañ leen wax tamit al arwaahul muhayyama donc cest dire que et ce sont des esprits éperdus d'amour voilà voilà donc ñoom dañoo nekk ay ruux yoo xamante ne eh, dañoo jeex tàkk vraiment ci sopp borom bi subhaanahu ci jeex ci moom euh, moo tax euh, foofu euh, kon voilà ndax foofu wala am dox naa ko foofu amul jaam voilà yàlla daal moo tax kenn du fa nekk ci ku ci yàlla moo tax léeg-léeg ñun suñuy zikkar mi xadara masalan ñi xadara borom subhanahu wa ta'ala day laa la fi tudd laa ilaha laa ilaha illallah muhammadu rasulullah allah parce que que à travers yent yàlla muhammad sallallahu alayhi wasallam ci la ñu mën a incarner ilaha en tout cas ci la ñu mën a attaché takku ci la ilaha illallah et que Muhammadu Rasulullah à travers xaqiqa yenente bi sallallahu alayhi wasallam la loolu yëpp nekke mais su fekkente ne euh, dañoo nekk ci biir euh, loolu maanaam xaqiqa yooyu noonu jeex tàkk ci yenente bi sallallahu alayhi di maanaam euh, di zikkar al la ilaha illallah da ngay maanaam benn moment nga gis ñu pare dugg ci Allah Allah kese parce que lu tax parce que foofu mënatuñu tudd leneen bay comparer sax yàlla ak leneen ba naan amul leneen lu fi nekk lu dul yàlla amul leneen lu ñu war a jaam ku dul yàlla loolu sax dootuñ ko mën a waxat parce que lu tax parce que amatuñu beneen vision bu ñu war a gis lu dul allah allah allah allah mm. allah allah kese te loolu euh, ba tey allah parce que ci martaba parce allah tur bu zaat mais martaba uluhiyya la Euh, sauf que ci biir loolu dañuy sàkku ci nit ki mu jeexal boppam maanaam bañ a yem rek ci tudd ci làmmiñ bi allah noon mais xolam jeex ci nekk nekk borom bi subhaanahu maanaam ci jeex gi muy jeex ci maanaam nekk ak yàlla kese voilà moo tax euh, walakin waaye man balaxa ku yegg hadal manzila boobu wàccu waay stuhlika day day day day day seey kullahu léppam léppam mooy feey mooy jeex fala shay'iyya tax dootul amati ak ay dara ay ay dara shay'iyya mooy le fait que ñu naan lii ab chose la quelque chose la dara la loolu dootul amati la di ñeel maanaam mooy vraiment day jeex dootul yëgati boppam moo tax arwaax muhayyama yooyu noonu lañ mel ñu yëg seen bopp xamuñu existence wu keneen ku dul yàlla même ñoom seen bopp xamuñu seen existence bopp tellement que dañoo jeex yàlla <coughs> loolu nag ka rasulullahi kem ndawal yàlla sallallahu alayhi moo tax ñoom ci yeneen bi sallallahu alayhi ci xaqiqam ci lañ doon ne loolu mais loolu dañ ci ñëw euh, euh, ci cosaanu mbir yi voilà cosaanu mbir yi ak al Euh, incha allahu taala dinañ ci ñëw ci jotaay du dootu càggate peut-être que sax mu nekk jotaay bii allah moo tax yenente bi kaana yad'u daan na ñaan wa yaqulu mu daan wax waj'alni nuura yàlla na ko ma leer euh, mi ngi ci no dobaara passé mu rawa muslimun imam muslim soloona fi saxee ci saxeem wa ahmad wa abu awaana wa at-tayaalisi abu daawuda at an ibn abbas radiyallahu ta'ala anhuma ne annahu nekk yent saa sallam kaana yaqulu na wax fii sujuudi yi ci sujuudam allahumma fi qalbi nuuran wa fi sam'i nuuran wa fi basari nuuran wa an yamini nuuran wa an yasaari nuuran wa amaami nuuran wa xalfi nuuran wa fawqi nuuran wa taxti nuuran waj'alni nuuran maanaam naka noonu tamit sax ne yamul woon ci bu ko daan ci sujuud mais <coughs> su dem jumaa ñaan gi booy dox dem ci jumaa maanaam ñaan gi ñaan mooy euh, allahumma yow buur yàlla mi ci tuuri rafet yi ak melo yëkkati ko yi ijaalu yàlla nga def fi qalbi ci sama xol nuuran leer wa fi sam'i ak sama dégg-dégg nuuran leer wa fi basari ak sama gis-gis nuuran leer wa an yamini ak sama ndeyjoor nuuran leer wa an yasaari ak sama càmmoñ nuuran leer wa amaami ak sama kanam nuuran leer wa xalfi ak sama ginnaaw nuuran leer wa fawqi sama kaw nga def fa nuuran leer wa taxti ci sama suuf tam nga def ko nuuran leer waj'alni te nga def ma man nuuran may leer allah voilà ma nekk leer te xam ngeen ni boroom subhaanahu wa ta'aala moom mooy am nuur allahu nuurul samaawaati wal ardi wallahu nuuru moom la boroom subhaanahu wa ta'aala bi mu melalee ne moom mooy nuur mais dafa ne masal nuuri bi mu melalee xolu yeneen sallallahu wa sallam mu waxee misaalu leer gam bi gis yi mu fa melalee xolu yenent bi sallallahu alayhi wasallam ak dënnam la melal foofu kon euh, loolu vraiment mu nekk lu rëy rëy rëy te secret wul yenent bi sallallahu alayhi kon dafa doon jàng ci sujjóotam parce que sujjóot ci la nit ki gën a jege borom subhaanahu wa mooy vraiment day symboliser jeex gi jeex ci borom subhaanahu wa nekk leer te loolu mooy vraie réalité moom yenent bi sallallahu alayhi wasallam Euh, buy dem ci jumaa ji gis nga nga xamante ne foofu lu julli di dajee ci bis nga xam ne jumaa ji euh, bu jotee waa koñ yëpp dañuy tëj seeni jàkk ñu ñëw dem ci jumaa ji mu ñëw daje ak ñoom yenente bi sallallahu alayhi wasallam gis mu jàng génn xaqaa'iqu réalité yi yëpp la dajale en tant que leer et leeram moom moo branché wu moom moo démembré wu gis nga gis day dellu ci caas yi ñu doon léegi fibre yi voilà boo tey bu ma yoroon fi benn fibre optique léegi ñëpp dañ ciy mën a connecté wu facilement gis nga voilà bu def kon foofu moom yenente bi sallallahu alayhi wasallam dafa jeex kullahu lépp fillahi ci buur yàlla walay sax te nekkul fii ci moom yenente bi sallallahu alayhi wasallam zarratun ak pepp waahidatun benn rek li ghayrillahi bu bu bu ñeelul yàlla léppam yàlla la léppam yàlla la ñeel léppam ci yàlla la jóge ci yàlla la dellu ifadatika minka ilayka ihatati nuuril mutalsam mooy loolu voilà say bëgg la bu tukkee ci yow muy say joxe yow borom bu tukkee ci yow minka ba pare ilayka dellu ci yow ba pare nekk ihatati di li teg nuuril mutalsam leer googu nga xamante ne mooy leer gi lépp joll gi fépp gi lépp nga xamante ne a leer gi moom fële lépp daje te fële lépp jóge ba pare leer googu dafa dajale mboolem xeexi leer yi te amul lu mu mel muy mutalsam voilà waaw maa ngi dégg euh, benn waay bon jarul woon ñu koy wax sincèrement quoi jarul woon koy wax quoi mu ne tariqa tijaan leeru nuur mu talsam gi ñuy wax en fait benn jinni la quoi buñ doon buñu <laughs> buñu jaayante yàlla nañu yàlla sàmm ba xam tariqa tijaan xam nga loolu <laughs> bu dee loolu mooy jinne diñ jaayanteel ah macha allah parce que leeru yeneen ci sallallahu alayhi bi nga xam ne mooy cosaan bi ëmb lépp dajale lépp lépp cosaanoo ca ba pare lépp di ca dellu nga xam ne borom subhaanahu wa moom la voilà moom la moom la ñu tegal moom la moom la amal waaw hatta malaayika mu xëy mooy na yooyu mooy ñooñu ci leer googu la ñuy féey moo tax ñuy jàmmarloog borom subhaanahu wa ta'ala ci turam boobu di ku taaru ci al nga gis ne parce que ci xolu yenente bi lañ jeex te xolu yenente bi sallallahu alayhi wasallam mooy alqur mooy xolu alquran te xolu parce que yenente bi mooy alquran xolu yenente bi sallallahu alayhi wasallam mooy xolu alquran xolu alquran mooy yaasin yaasin quatre-vingt-trois versets la mooy jamil boobu euh, bu fekkee loolu moom mooy jinne biñ jaayanteel ñun vraiment macha allah alhamdulilah yal nañu yàlla xam euh, mais vraiment sincèrement je suis vraiment désolé mais bëgguma woon sax di wax ci waxu genre yu mel noon quoi parce que ay caricature la yoo xam ne sincèrement jarul ñu ci ñu ci ñu ci tarder suñu bopp quoi ñun waruñu tarder suñu bokk ci caricature yooyu voilà dañu war a concentrer wu ci li nga xamante ne moom mooy essentiel bi quoi mooy ci liñ jëm voilà léegi euh, fa man raahu kon ku gis yeneen bi sallallahu alayhi wasallam moo tax faqad raa gis nga alxaqa buur yàlla biy dëgg voilà ku gis yenent bi rek gis na dëgg te alxaq bi maanaam yaani mi ngi ka annahu dafa mel ni ra'a gis na allah bur yàlla taalaa ji kaw di parce que yenent bi saa saa moom moo man ra'a alxaq wala ra'a alxaq ku ma gis na dëgg bi alxaq te bu alxaq mooy bur dëgg gi wa taala waaye parce que dëgg googu feeñu waayub lan la xaqiqa yenent bi sallallahu alayhi wa alihi la maanaam borom subhaanahu wa taala parce que moom moo feeñee ci alxaq et boobu moom lañ doon wax biñ doon wax ci jawharul fardi yéen a koy fàttali ko euh, mooy la substance singulière ou le le la substance singulière noonu mën nañ ko traduire noonu biñ ci doon wax banaan ci dinañ ci ñëw ci jawharul kamal gën a leeral yenn ci mbir yooyu incha allah euh, xaq boobu mooy dëgg maanaam nga gis ne kon moo tax nga gis talaakal xaq bi xaq allahu akbar